a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah nabiyyina muhammadin al-amiin wa ala aalihi wa sahbihi wattaabi'iin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi ddiini amma ba'd fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati Ghaafir wala suuratul mu'min wala suuratul tawl ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim kaddabat qablahum qawmu nuuhin wal ahzaabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasuulihim liya'xuduuhu wa jaadaluu bil baatili liyudhiduu bihi al-haqqa fa axadtuhum fa kayfa kaana iqaab suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaab juróom bi nga xam ne mooy fi mu ñuy joxe misaal ñoo xam ne nag ñi doon dàgge yi ñoo xam ne dañ doon dàgge ci laayaay borom bi tabaaraka wa taala te weddi woon ko mu ne kaddabat weddi woon na lu leen jiitu yenn yéen Quraysh yéen faaru Quraysh yi yéefiru Makka yi qablahum lu leen jiitu woon ñoom ñoo ñëlee qawma nuuhin ki nga xamante ne nii mooy waa kër yonente Yàlla Nuux alayhi salaatu wassalaam wal ahzaabu min ak kuréel yi nga xamante ne kuréelu kéeféer yi nga xam ne ñoo ñëw ginnaaw seydinaa nuux alayhi salaatu wassalaam te weddi yonent yañ leen yónni woon wahammat ñoom nag ku nekk ci xeet yoo yële mu ne wahammat mu daldi woon am yitte gu réera yi kullu ummatin xeet wu ne woñ moo yónni woon ab yonent ca yonent yàlla nuux ak ñu ñëw ca gannaawam alayhimu salaatu wassalaam wahammat kullu ummatin xeet wu ne daal daal di sopp daal di am yitte gu rëy rëy bi rasuulihi ay bi rasuulihim ay yaxudu xeet wu ne bëgg jàpp ci gi nga xam ne mooy yonent ba bëgg koo faat li yaxuduhu mooy jàpp ko ngir lan ngir faat ko ngir daal di koy tëj ak lu mel noonu daal di koy éliminer bu ko defee mu bàyyi lim leen di woo bu ñu ko faatee wajaadalu bil baatili ñu nekk fa nag doon dagge ci li nga xam ne ay caaxaan la de li yudxidu ngir ñu neenal ci bihi callu seen seen dagge yoo yële mooy seen discussion yoo yële ñu doon def seen colloque ya ak seen waxtaan yañ doon waxtaan naan ñoom ñooy philosophie ak ñooy boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy xalaatkat yu mag yi waaye lan la leen doon yóbbe mooy li yudxidu bihil xaqa ngir ñu neenal ci dëgg gi nga xam ne moom laa yónni woon sama ndaw yoo yële alayhimu salaatu wassalaam suñu boroom ne fa axadtuhum ma jàpp leen ñoom ñépp laa jàpp teg leen mbugal mu leera leera leer moo xamante ne nii kenn dootu ko fàtte ndax aljazaa'u min jinsil amal dañoo bëggoon a jàpp ñama leen yónnee woon ci ay ndaw ñu faat leen borom bi daal di leen faat ñoom jàpp leen mbugal leen mbugal mu tartalool gisoon nañ ci ay exemple gisoon nañ ci ay misaal ci saar yi weesu woon ci waa Aad waa Samuud ak gaayoo yele suñu boroom ne ba ma leen jàppee nag fa kayfa kaana iqaab ana laaj ma rek laaj teel naka la deme woon sama taru mbugal ma ma leen tegoon mu ne wa kadhalika nag naka noonu nag mooy gis nga naka nii ma def gaa yi nii xaqat ci la dëggoo ci la nekkelu yey kalimatu rabbika sa kàddug boroom ala alladhina kafaru ci kaw ñi nga xamante ni ñoo weddi boroom bi tabaraka wa taala annahum kana ñoom asxaabul jah asxaabun naari ñooy waa safara mooy li nga xam ne mooy yey ci ñoom bu ñu weddee borom bi tabaaraka wa taala weddi yonent yi ma leen yónni alayhimu salaatu salaam mooy day yey ci seen kaw kaddu gi ma ne ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy waa safarata ñoo koy dëkkete duñu fa génn mu ne nag alladina yaxmiluuna al arsha mu ñëw nag di wax ci xeetu malaaka yi ginnaaw bi mu paree ñii wax ne ñii dañ doon bokkaale borom bi tabaaraka wa taala ba ma mbugal leen xoolal malaaka yi ñoom ni ñu yaxmiluuna al arsha ñoo yenu arshu borom bi tabaaraka wa taala loolu gisoon nañ ko ci suuratul maarij bi suñu boroom doon wax naan wa yaxmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaaniya muy wax yawmal qiyaam bu karoogee mu ne wa yaxmilu arsha rabbika dina yenu li nga xamante ne nii mooy sa trônu borom mooy arasu boroom bi tabaaraka wa taala fawqahum kaw ña koy mooy ñan samaaniya juróom malaaka ñoo koy yanu muy malaaka mu ne gaa yoo nag di malaaka yoo nga xam ne ñoom ñooy yanu aras man hawlahu ak li yi nga xamante ne nii ñoo ndax ay malaaka yoo xam ne kenn xamu leen ku dul borom bi tabaaraka wa taala ak ku mu ko xamal mooy ñu bari lañ ñoo ñële mu ne yusabbihuuna bi bihamdi rabbihim ñoom dañu ngi sabbal di di di di féey ci géeju borom bi tabaaraka wa taala te di ko soril li yéefir yi nga xam ne ñoom la mbugaloon te wax ko léegi comme waa kër yonent yàlla nuux ak mbooloo yi ñëw ci gannaawam moom nag ñu ngi sabbal borom bi di ko soril li nga xamante ne yéefir yoo yële moom lañ koy jéema taqal de bihamdi rabbihim di sabbal di ci sant seen boroom wa yu'minuuna bihi ñuy feddali di ko gën a gëm wa yastaghfiruuna ca la ñuy def ñoom malaaka yoo yële yanu arash ak la ko wër wa yastaghfiruna ñuy ñaanal njéggal lilladina amanu di ñaanal njégal ñi nga xamante ne ñoo gëm te dëggul fii ci àddina muy jullit ñi lan la ñuy wax bu sa seen ñaan yoo yële ak seen ñaan njégal yoo yële ñu leen di defal ñu nga naan rabbana i yow suñu boroom wasi'ta kulla shay'in yow de bu yaatu nga lépp rek say shay'in lépp rahmatan yërmande mooy sa yërmande dafa yaatu ba daj lépp wa ilma ak xam-xam mooy xam-xamu borom bi tabaaraka wa taala amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yem waaye it yërmande borom bi tabaaraka wa taala mooy amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem te amul dara lu dul ñaar yi laal na la amul mbindeef loo xam ne loo xam ne lu dul yàlla rek lu dul ne lii mooy xam-xamam yërmandeem daal dina lay laal faghfir kon nag yow borom boobu yow la ñuy dagaan di la woo ñun malaake yi de faghfir yàlla na nga jéggal lilladina taabu ñu lay ñaan nga jéggal ñi nga xamante ne ñooy tuub di dellu ci yow di way ngëm yàlla yi wattaba'u sabilaka te ñu nangoo topp sa yoon wii di lislaam mi nga yónni sa yonent yi alayhimu wa wassalaam waqihim te yal na nga leen fegal adaabal jaxiimi bu alaaxiraa yal na nga leen fegal li nga xamante ne nii mooy mooy safaraaw jaxiim safara mu ne kon muy mbugalum safara yal na nga leen ko fegal rabbana suñu boroom ak ñuy nettali malaaka yi yenu aras ak ñu ko wër li nga xam ne moom la ñuy ñaan di ñaanal way ngëm yàlla yi di ñaanal boroom bi jéggal leen te defal leen li ñu wax nii yépp ñu ne rabbana e yow suñu boroom wa adxilhum yàlla na nga leen dugal jannaati adnin ajjana ja nga xamante ne nii mooy sax ajjana ya nga xamante ni ñooy sax allati ya nga xam ne wa'adtahum moom nga leen dig fii bi ñu ne ci kaw suuf di la jaamu waman salaha waaye moom nga digoon képp koo xam ne yëwanoon na la yëwanoon yëwanoon na la mu ngi doon def lu baax min abaihim ji seen bàyyeeg seen maam yi wa azwaajihim ak ñi nga xam ne ñooy seen soxna yi wala seen jëkkër yi wa dhurriyaatihim ak li nga xamante ne mooy seen descendants yi wala ascendants muy seen sët yi wala seen maam yi yaran naka dëgg-dëgg yow mooy min seen maam yi ak wa azwaajim seen soxna yi wa durriyaatim ak seen sët yi innaka dëgg-dëgg yow anta yow de borom bi tabaaraka wa taala al aziizu yaay ki noot ci sa nguur al xakiimu te yaay xereñ yaate waqihimu sayyi'aat suñu boroom ak ñuy nettali ba léegi ñaanu malaaka yi kon nga gis malaaka yi yii surtout mooy bokk ci malaaka yi nga xam ne ñooy al ñi gën jege borom bi tabaaraka wa taala lii la ñuy ñaanal jullit ñi waqihimu sayyi'aat ñu naan ñoom waqihimu sayyi'aat borom bi ñu lay ñaan di la dagaan nga daal di leen fegal daal di leen protéger ci li nga xamante ne nii mooy ñaawteef yi yal na nga leen fegal lépp loo xam ne ñaawteef la yal na nga leen ko fegal waman taqis sayyiati yawma idin mooy ñaawteef yi ak tamit yu metti yi nga xam ne mooy dal nit ñi ëllëg yawmal qiyaam yal na nga leen mettre ci sécurité deg leen ci kóolute ba mettitu àllaaxira duñu ko yëg de waman taqis sayyiati yawma idin képp nag koo xamante ne nii fegal nañ ko keroog mooy yawma idin bu keroogee as sayyiati mbugal nga xamante mooy xew di mbugal may yawmal qiyaam képp koo xam ne fegal nga ko keroog de faqad rahimta faqad rahimta kooku de moom daal di nga koy yërëm daal di nga koy yërëm ta sa yërmande gu yaatu gi laal na ko wa zalika muy yërmande yi nga xam ne moom la lay fegale mbugal sinon yéefér yi nga xam ne sax ñu nga biir safara ñoom yërmande yàlla tabaraka wa laa deñul di leen laal wa zalika nag te lool yi te lii mooy fegal leen li nga xam ne mooy mbugalum yawmal qiyaam ak jéggal leen seeni bakkaar ak liñ fi wax yépp wa dhalika te lii de huwa moom al fawz mooy al ngañaay al azim mooy gu màgg gi suñu borom ne innal ladhi kon pare na ci li malaaka yi doon ñaan amiin yal na boroom bi tabaaraka wa taala julli ci mooy mooy daldi leen yi yàgg fayal ñu mooy yàgg leen saxal ci li nga xam ne ci lañu ne ñoom malaaka yooyu la alayhimu salaatu wassalaam yal na borom bi yàgg kontaan ci ñoom ñoom ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ñuy ñaanal ñaan yu yi amiin mu ne innal ladhiina kafaru kantaa ñi nga xamante ne nii ñoo weddi yàlla yu naa daw na keroog dugg safara dañuy dugg safara mere seen bopp nag bu ñu ñëwee ñu leen di dugal safara du ñu mere kenn léegi nag dañuy far mooy defule wu nañ waxoon nañu ñañ doon jaamu yéen yéen ñu dugal fii ñu xuloo xuloo wu tar jañuñu dara buñ yéen ak bañ leen di dugal safara nag ñu mere seen bopp malaaka yi nag di leen woo moom lay wax nii ne yi ladina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo weddi yàlla yu naa daw na dees na leen woo malaaka yi dinañ leen woo naan leen yëg leen ne nag lu ngeen mere mere seen bopp nag tey mer ci seen bopp yëg leen ne la maqtullaahi sànjum yàlla ak merum yàlla mi mu am ci seen kaw tey ak baru moo gën a màgg moo gën a rëy min maqtikum anfusakum moo gën a rëy ni ngeen mer gi ngeen mer ci seen bopp de id fàttaliku ngeen ba ngeen xamante ne nii tud'aw nañu ngeen leen doon woo ca àddina ilal imaani ci ngëm yàlla fa takfuruuna ngeen wedd